abu zakariya yahya bnu sharaf annawawiyu addimashqiyu shaafi'iyu rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi lbaabi alxaamisi wal arba'iin kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu ci téere bi ci garab gi ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa allahu minhum amiin mu doon gisoon nañ ñetti eh, ñetti xadiis yoo xam ne ñoo luñ doon wax mooy xadiis numéro trois cent soixante benn fukk ak juróom ñett yu jële woon ci sayna abu muusa al-ash'ari anna an-nabiyya sallallahu qaal al-mar'u ma'a man ahabba mu ne nit ki mu sopp lay àndal xadiis bi mu ci tegoon de xadiisu numéro trois cent anas ibn malik radiyallahu anhu bim ne woon dafa am benn kaw kaw bu laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko mata saa'a qaala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maa a'dadta laha loo ko waajale qaala hubbullahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam qaala anta ma'a man ahbabta mu ne ko man de waajalu ma ko dara li ma ko waajale daal mooy sopp yàlla ak ndawam tabaraka wa taala ak ndawam sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yow ak kaga sopp tegu woon muy xadis numéro trois cent soixante-dix te ci la mu doon xadisu wa an ibni mas'udin mu ko doon jële ci abdallah ibn mas'ud ibn ghafil ibn habib radiyallahu taala anhu mu ne daa am benn kaw kaw jaa rajulun benn waay dikkal ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko kayfa taqulu fi rajulin a qawman wa lam yalhaq bihim lan ngay wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci nit koo xam ne dafa sopp ay nit waaye ay ñoñ waaye nag ah dabu leen ci ay jëf de jotewu leen ci ay jëf yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko almar'u ma'a man ahabba nit ki day ànd ka nga xam ne moom la sopp te xadis bu mel nii waxoon nañ la comme niñ la ko waxe woon gisoon nañ ko ca ñaareelu bunt bi ca baabu tawba xadis dix-neuf bu Seydina Safwan ibn Assal al-Muradi la nga xamante ne ni moom la yonente bi alayhi salatu wassalam daal di loon wax kaw kaw ba eh, bam ne ko bam ko yuuxoo woo ko waaw yuuxu ca kaw di woo yonente bi alayhi salatu wassalam mu ne ko arabi bi ñëw na ko almaru yuhibbu alqawma wa lamma yalhaq bihim qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam almaru ma'a man ahabba yawma alqiyaama waaw mu ne ah, nit ki de day soppu euh, nit ñi day sopp ay ñooñ waaye nag jotewu leen de moo yonent mi alayhi salaam nu muy deme mu ne ko almaru camsi almaru nit ma man ahabba yawma alqiyaama ka mu soppul ñoom mooy ànd ak moom yowmal qiyaam moom lay àndal léegi pour jeexal ci wàll wii insha allahu taala tey du ñu jël xadiis directement dañuy taxaw tuuti euh, vay loolu laaj la bu am solo kon xadiis yi ñu fi jaar léegi buñ ko recensé ñett yi ak bu Seydina Safwan bi te xadiis dix ba day wax ci lan mahabbatu rasul sallallahu alayhi wa sallam mooy sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jot na nag ñu taxaw tuuti waa loolu mooy lan <laughs> waa loolu mooy lan parce que kat jar naa xam nag lii ci yonent bi alayhi salaam wax al mar'u ma man ahabba yawm al qiyamah al mar'u ma man ahabba anta ma man ahbabta ha ah loolu rëy na kon nag nan lañuy ñuy xame mahabba gi mooy lan sofeel goo cofeel googu sopp yonent bi saa saa mais mooy lan <laughs> pertinawul comme pertinentul comme question wallahi jar naa xam <laughs> léegi sauf que al cofeel ci boppam mooy lan boroom xam-xam yi dañ ci wuti waaw <laughs> dañ cee wute wute gu bari comme ni nga xam ne noonu la boroom jawahirul maani wa bulughul amani daal di wax ash-shaykh ali harazim barrada radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaw bi muy eh, wax ci wàllu yi mu ne waqad ikhtalafu fi al-mahabbati wa ibaratuhu wa ibaratuhum wa in kasurat fa laysat fi lxaqiqati tarji'u ila ixtilaafi maqaal wa innama hiya ixtilaafu axwaalin wa aksaruha yarji'u ila samaratiha duna xaqiqatiha waaw mu ne gis nga boroom xam-xam yi wuute nañ ci wàllu lan mooy mbëggeel cofeel googu mun a gis nga expression kaddu ya ñuy utiliser même bu dee ne bari na définition yi kii ne la mooy lii kii ne la mooy lii kii ne la mooy lii mu dëgg nekkul di dellu ci ixtilaafu maqaala ah, que kii ni mu ko waxe daa wuteeg na ko kee waxe déedéet du lool de wa innama hiya ixtilaafu ahwaal gis nga ku nekk lam lay définir lam la naa lii mooy mbëggeel daa fekk moom la xaalam la mu daj ak bëggeel ga mu yëg xaal état ba ko ba nekk ak ka mu bëgg lool rek la loolu la décrire loolu la wax waaw loolu lay wax waaw mu ne te lool sax du bëggeel gi dëgg dëgg lay la ñuy décrire wa aksaruha li ci ëpp yarji'u ila samaratiha lañ la naan lii mooy bëggeel mooy fruit yu bëggeel la lay wax ñoom moom lañ lay wax <laughs> waaw mooy tóor tóor fooy def yay génne ci mbëggeel moom la ñuy wax ne waaw lii di di ko wax nga mel ni mbëggeel lay wax mais moom boppam ci mbëggeel moom ci boppam gaay mënuñu koo firi mënuñu koo firi waaw moo tax li ci ëpp day dellu ca meññeefam duuna xaqiqatiha mu ko ca dëgg dëgg la réalité de l'amour du loolu <laughs> waaw la nga xam ne mooy koy génne nag waame ya koy jël ak la koy roogalaat ak di koy toq di ci génne loolu lañ lay wax ñoom mais waxaguñ dëgg-dëgg lan mooy amul waaw <laughs> moo tax mu ne waqa wa qad qaala ba'd al muhaqqiqin kon ñu ngi ci jawahir al maani wa bulugh al amani li shaykh ali al shaykh ali harazim barrada radiyallahu anhu <laughs> mu ne lenn ci ñi xóotal masala mi nee nañu xaqiqatul mahabbati inda ahli al ma'rifa min al ma'lumat allati la tuhadd wa innama ya'rifuha man qamat bihi wajdanan la yumkinu at-ta'bir anha wa hiya la tuhadd bi haddin awdah minha fal hudud la taziduha illa khafa'an wa jafa'an fa hududuha wujuduha wala tuusafu almahabbatu bi wasfin azharu min almahabba wa innama yatakallamu annaasu fi asbaabiha wa mujibaatiha wa alaamaatiha wa shawaahidiha wa samaraatiha wa ahkaamiha mu ne kooku dane yenn ci ñu xóotal masala bi ne gis nga dëgg-dëgg l'amour cofeel bëggeel waaw fa ña nga xam ne ñooy way nandi ña ña boroom ba jox al maarifatu fillahi billahi ilallahi ñay xame di jële xam-xam muy balle ca yàlla di jaar ci yàlla tey delluwaat ci yàlla ñooñu de am na kenn ci ñoom nee gis nga dëgg-dëgg mbëggeel ca ñooñee mooy dafa bokk ci xam-xam yi nga xam ne mbir yi nga xam ne kenn manu koo natt laa ko xadd manoo ko utal ay dëxël naan fii la yam lii la mooy manoo ko définir à vrai dire waaw alhamdulillah mu ne wa innamaa ya'rifuha man qaamat bihi gis nga koy xam dëgg-dëgg mooy ku nekk la nga nekk bu dee am nga koo sopp yow may dund loolu yow yaa xam la ngay dund waaw te doo ko man di ko di ko expérimenté di ko exprimer di ko wax laa yumkinu ta'biru be mënoo ko làmmeñ yi làmmeñu làkk yi làmmeñ yi lottu nañ ci décrire ci melale lan mooy mbëggeel man da ne moo tax mu ne wa hiya la tuhaddu way al mahabbat loolu kenn du ko natt kenn du ko utali dëxeel bi haddin ci benn dëxeel awdaha minha bu gën a leer mooy moom mahabba nga ne mahabba mahabba daal mooy mahabba waaw sinon ku koy jéem a utal ay dëxal naan mooy lii di ko jéem a ndax booy définir da ngay ut bokk nag nga ngay utal défi ay ay ay ay ay ay ay ay ay barrière nit kii fii la yem lii fii la ñu xam ne kon lii la waaw mu ne nag gis nga fal xuduudu gis nga nag ñiy essayer di ko def <laughs> gis nga barrière yoon yee ñuy teg naan waa fii lii mooy mahabba di ko yemale fii ak fii ak mooy lii nii ak nii ngeen nga jàpp la taziduha illa xafaan wa jafaa <laughs> lool ci boppam day jëme nëbb day yokku ak nëbb de ak ñàkk accessible la nga xam ne mooy l'amour ci boppam nga xam ko yow bu dee ne dundoo ko mooy ku wax ji lépp lenn la ku dund ko xam voilà mooy loolu <laughs> mu ne wala tuusafu al mahabbatu bi wasfin azhar min al mahabba kenn du ñu melale mbëggeel ci description bu gën a leer que ne mooy min al mahabba mooy mbëggeel daal voilà loolu la daal <laughs> cofeel gàngo waaw mu ne gis nga nag nit ñi di boroom xam-xam yi buñ ciy wax ñoom te ay sababam la ñuy wax waaw la koy waral <laughs> ay ay ay manifestation am alaamat yi signe la nga xam ne moo koy teew di ak ak ak ak ak fruit ya fooy def ya yooyu la wax ah, <laughs> loolu ci la ñuy ne waaw kon ci gàttal lan la bëgg a wax mooy ne dëgg la di nga gis ñu koy définir comme ni mu ko waxee mais à vrai dire daj ko dëgg-dëgg ci ay kàddu loolu moo dul ne <laughs> waaw <laughs> waaw li ñu naan ka ko mos affaire affaire u zawq la affaire u mos la ki ko mos moo ko xam waaw fii mu ne mu ngi walillahi al-masalul a'la ci côté bii ñuy wax mahabbatullahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam imagine may jéem a expliquer nit nit boo xam ne xamul luy suukar ndax masu ko gis masu koo dégg masu koo utiliser masu koo jëfandikoo ma bëgg koo wax lan mooy suukar man mi xam suukar di ko ñam di ko def ci sama ndékkeeg sama kaas ak sama yooy di sàppaleeka yooyu sama sama sama sama attaaya ma bëgg koo wax benn waay boo xam ne xamu ko tam man aw ko bu ma ko mu ngi <laughs> waaw lan laa koy wax damaa ko nii gis affaire la ndax bu ma ne ko benn affaire la boo xam ne day kaare wala day tàng loolu maa ngi ko wax bekk suukar est-ce bu ma nee benn affaire la bu carré loolu tax na loolu di suukar déedéet li carré wala le rectangle bari na ah <laughs> ma ne ko non wala xoolal léeg-léeg day nekk en poudre lay nekk nekk ay doom yu sew waaw comme xorom du xam nga xorom mu ne la waaw mu ne suukar noonu la mel waaw mën na mel noonu mais boo ko nee loolu xorom moom beneen caf ka lay jëli. nga ne ko day saf suukar mu ne la ba léegi waxagoo affaire bi ndax yow suukar bi nga ma war a décrire nga ne mbir mi day saf suukar <laughs> nga ko li xam nga pom waaw mu ne la waaw ak orange ak ci mango yooyu ñëwee ba ñor boo koy lekk loolu muy saf mu ne la waaw nga ne ko loolu nag ba léegi boo ko nee loolu noonu mooy suukar loolu du suukar non non non c'est pas du sucre ça sucre bi ngay wax yow bi nga ko bëgg wax du waaw. dans ces fruits y a du sucre y a du sucre glucose <laughs> ñoomil gaa yooyu mais yow waxoo ko loolu yow suukar bi ngay njëkkee nga ko bëgg a wax moo xam bekk bi moo xam poudre ba léegi waa ji loo ko wax boo ko lee day sax suukar comme mango bi nim kii moom ba léegi loolu taxul mu xam ko <laughs> léegi mooy yow da ngay expliquer rek léegi ku ñëw ak ku nekk ak sa lañ ko koy waxee walla comme ki ne daa carré wala daa rectangle kooku be moom waxul lan mooy suukar ba léegi de <laughs> ki naan boo ko ñamee mooy gis nga boo lekkee mango bu ñor ñor ba ni ba kii ni mu neexee noonu suukar noonu la mel ba léegi waxagoo ko dëgg-dëgg luy suukar mahabba nag noonee la mel nag <laughs> waaw mooy da ko ñam dëgg. nekk ci di ko di ko jëfandikoo nekk ci mahabba ko moo ko xam dëgg te moom ci boppam lott na di ko expliquer di ko di ko di ko di ko génn kàddoom yi ay làmmiñam di ko di ko melale waaw waaw wala tuusafu almahabbatu bi wasfin azhara min almahabba moo tax daal bu boobaa ci dañ naan la ma ne suukar daal manoo ko melal waa ji lu gën a mat kene ko mooy suukar <laughs> waaw mahabbay sofeel mbëggeel manoo ko définir rek lu gën a raw nga ne mooy mbëggeel léegi nag kon ginnaaw bi ñu xamee ne kon ah affaire u zawq la de affaire u mos la de waaw waaw <laughs> waaw <laughs> du lu ñuy nekk nag bi c'est pas palpable du lu ñuy làmb ka nekk man koo yëkkati di ko ard di ko exposer di ko wane déedéet waa léegi ah waa kon nag affaire bi dina compliqué ah mu ne la baax na <laughs> garaawul <laughs> waaye suuf ko am na leneen loo xamante ni nii dina la may nga am ci aperçu nga ne ko lan yaa Cheikh <laughs> Ali Harazim Barrada radiyallahu ta'ala ankum waa mooy lan mu ne la waaye nag waaye am na ay màndarga am na ay màndarga yoo xamante ne nii mën na laa dimbali nga xaw a am loo ci jële waaw nga xaw a jëli mooy lan même bu dee ne du dëgg-dëgg mbir ma du tax nga daj ko waaye nag dina la jegeñeel affaire bi mooy lan waaw kay <laughs> mu ngi noonu léegi nag mu lim foofu affaire yi waaw mu li mu limal la lool nee na wali mahabbati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alaamatun a'zamuha waaw mu ne ñeel na soppu rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam malaam alaamatun ay mandarga daa may mandarga de waaw ay signe yoo xam ne dañuy wane ne kii sopp na yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne a'zamu yëkkët gën a màgg laa lay waxal fii fii noo du lu ñuy takk tamit de si ñooy dafa bari waaw yëg yi gën a màgg te sax waxu la yi yëg yi gën a màgg mu ne yëg yi gën a màgg prix <laughs> waaw waaw prix numéro un al iqtidaa'u bihi wa isticmaalu sunnatihi allah wa suluuku tariiqatihi wal ihtidaa'u bi hadyihi wa siiratihi allah waaw mu ne gis nga bi ci njëkk dañu hmm. xam bu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ne al mar'u ma'a man ahabba yawm al qiyaama nit ki ak kamu sopp ñooy ànd yawm al qiyaama te gis nga saxaaba yi doon ko laaj yi amul kenn ku ñëw na ko waaye nag tamit saa saa mais lu muy mandarga bi waa nan lañ lay soppe déedéet parce que ñoom ñoom laa ñuy ko ñoom ñu ngi ci biir di ko dund te xam nañ ne innal muhibba liman ah yuhibbu ka mu bëgg ca la ko neex lay ne day dem ba effacer boppam ngir ka mu sopp voilà ñoom xam nañu loolu xam nañu loolu moo tax ñoom newuñ ci loolu quoi nekkuñ fa di ko laaj ñee ñun dañoo soxla loolu <laughs> ñun dañoo soxla ñu wax na ñuy demee ndax ñii ñooy al afqahu ummati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam muy sahabatuhu alayhi radiyallahu anhum moo tax newuñ fi di dugg ci détails yi sëy ñoom sëy naa anas newuñ fa ne waaw yonente bi saa saam de wax na lii waaye kayfa al mahabba wa ma al mahabba wa ma hiya alaamatul mahabba wa ma nangam déedéet laaju ñu loolu moo tax na nit ca saa sa ñun dañoo kontaan masuñoo kontaan ginnaaw bañ duggee ci l'islam kontaan te bu gën a tar ñun saxaaba yi bés boobu yonent bi saa saa wax kaw kaw bi loolu waaw waaw ñun nag dañoo soxla <laughs> ñu teg tal te suñu xel yeeg seen xel yi ñoom wute nañ waaw lañ doon tibb ci yonent bi saa saa kañu dajeel ñun dajewuñoo ku xaaju ku mel noonu waaw moo tax ñu dañuy soxla nag ku ñu leeral moo tax ñu ñëw tey ci buntu ak Cheikh Ali radiyallahu ta'ala anhu Ali Harazim Barrada radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ngir mu leeral ni waa loolee nan lañ koy xame radiyallahu ankum mu ñuy leeral ay ñu déglu mu ne gis nga bi ci gën a wali mahabbati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alaamatun a'zamuha gis nga sopp yonent bay saasam dafa may màndarga a'zamuha ba ca gën a màgg yé ca gën a màgg ba ca gën a màgg nag ci yooyu mooy bii al iqtidaa'u roy bihi ci moom ah la ilaha illa allah ah sawaay <laughs> tay tay mu leer mooy roy ko waaw xanaa suñu boroom waxul ne qul in kuntum tuhibbuuna allaha allah xanaa boroom bi waxul lool ci suuratu ali imran na leer in kuntum neem ndi ndeem nekk tuhibbuuna allah di sopp yàlla tabaaraka wa ta'ala fattabi'uuni na ngeen ma topp man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen ko defee ca saasa yuhibbukumullah topp ma mooy bindi li nga xamante ne mooy soppug yàlla ci yéen kay mu ngi noonu <laughs> loolu kay leer na ah ca aaya 31 ba aaya ci suuratu Ali Ali Imran mu noon wa yaghfir lakum ba pare ci kaw noon ci la leen di jéggale seen bakkaar yi kon première bi gën a màgg mooy ak iqtidaa bihi di roy yonent bi alayhi salaatu salaam wastimaalu day jëfe sunnati yi mais léegi yii nii yëpp nga foog ne nan la ko nit di xame nañ jàll ba pare di jëfe sunnaam wa suruku tariqatihi di soobu ci yoonam mi nga xam ne dundin wi nga xam ne moom la fi teg muy l'islam wal ihtidaa'u tey nangu di gidewu di hëjji ci hëj yoom mooy ni nga xam ne noonu la doon dunde wa siirati ak dundam nga xam ko te fexe yow di copier sa dund ne niroog tale ko ci dundam alayhi salaatu wassalaam waaw wal wuquufu beneen màndarga taxaw indama hadda lana min min shari'ati lam ñu dégalal nañu fii bu leen ko dépassé te bu jóge ci bokk ci shari'a bi jóge ci shari'a bi ñu taxaw fa nam ñu ko digale waaw ida nahaytukum ida amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu ma leen digalee mbir na ngeen ko dikke seen kem kattan waaye wa idha nahaytukum bu ma leen teree am shay'in ci dara fantahu ci saa si na ngeen arrêté amul pare bu ma amul nooy foo attendre mii na goo kii waguma quoi je ne suis pas encore prête wala prêt déedéet loolu boo ko defee na la leer ne di woote bind habibullah ci sa oto wala sa buntu kër sopp na bi sopp boo ko des na sa sopp gi des na waaw fii ma daxala fii loo xam ne du du du jaaduwut waaw gis nga yii mu fi njëkkaleen ñoo yi gën rëy di ko roy al iqtidaa'u bihi wa isticmaalu di jëfe sunnatihi wa suluku tariqatihi di sóobu sóobu sóobu amul dugal benn tànk bàyyi bi ci def de si lépp ngay joxe ci biir yow nekkatoo li rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo ne waaw waaw ndax li nga namm mooy moom nga namm te moom mooy ridar rahman mooy gërëmu yàlla idil muridu la yuridu abadan ghayra ridar rahmani haythu qasada ndax kat ki nam ma dem ci borom bi du du nekk di bëgg ludul gërëmu borom bi te loolu mënoo koo am ludul ci baabu rasulillah iqtidaa al iqtidaa'u bi sallallahu alayhi wa sallam di ko roy moom alayhi salatu wassalam léegi ñu taxawani tuuti waaye yéen lii nga xam ne moom la cheikh bi wax radiyallahu anhu Cheikh Ali Harazim Barrada ah radiyallahu ta'ala anhu mais yaakaar nga ne lii dinañ ko xam ne ci ñàkk jàng ñàkk toppatoo xam-xamu yonent bi alayhi salaam man da ne yaa ngi fàttaliku may waxoon naa la fi. jaamu yàlla yépp bi ñu gën a rëy mooy yoonu xam-xam mooy bi gën a rëy yoon woowu mooy bi gën a rëy ndax mooy lumière leer lampe projecteur bi lay leeral ci lëndëmi àddina loo amul nag boo ko amul xamal ne yow da ngay làmbatu waaw yàgg kuy kuy làmbatoo yem xamul fu mu jëm man naa këñëx këñëxi ba jàll waaye li ëpp mooy boo moywul dina mbëkk loo mu war loolu mbëkk wala dina suux foo xam ne bëgg foo wala suux waaw wala dina teere ji beneen destination bu wuteeg bi mu bëggoon waaw tax fit wi du dal minute bu ne am na loolu ko mën a rës wala mu daanu wala mu gàmbi ci pàmp kon lii kenn du ko amee ci ñàkk xam waaw moo tax suñu borom li mu njëkk jàngal yonent bi sallallahu alayhi dana ko iqra jàngal bismi rabbika alladhi xalaq di jaare ci sa turu borom bi nga xam ne moo bind mooy alxaaliq waaw xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam loolu mooy loolu la alquran tàmbalee première lu wàcc iqra waaw borom bi di ñu junj ne gis nga yoon wii l'islam bi mooy laa communauté la waaja doon wax imam ba la de iqra waaw mooy communauté jàngal man nag yéemu naa ci communauté boo xamante ne nii xeet woo xam ne ab téeréen iqra moo ci njëkk a wàcc jàngal ñu nangoo ignorant ignorant ignorant we ni ñu mel tey